fii nag moom bokk na li gën yéeme ci li mu wax waaw fii noo déglul bu baax fii bokk na li gën yéeme te gën a am solo ci li mu wax waaw mooy xoola mu ne wa minha anna rajula ida xadarat lahu fursatu al qurba wa ta'a ah fal jazmu kullul jazmi bintihaasi bintihaasiha wal mubaadarati ilayha wal ajzu fi taxiiriha wa taswiifu biha wala siyama ida lam yathiq bi qudratihi wa tamakkunihi min asbaabi taxsiiliha fa inna al azaa'ima wal himama sari'atu al intiqaadi qallama thabatat wallahu subhaanahu yucaaqibu man fataxa lahu baaban min alxeyr falam yantahizhu fa inna fa in bi an bi an yaxuula bayna qalbihi wa iraadatihi falaa yumkinuhu bacd min iraadatihi cuqubatan la fa man lam yastajib lillahi wa rasuulihi idaa dacaahu xaala baynahu wa bayna qalbihi wa iraadatihi falaa yum falaa yumakkinuhu al istijaa falaa yumkinuhu al istijaaba ba'da dhalik falaa yumakkinuhu al istijaabatu ba'da dhalik qaala ta'aala yaa ayyuhal ladhiina aamanu stajiibu lillahi wa lirrasuuli idhaa da'aakum limaa yuhyiikum wa'lamuu anna allaha yaxuulu bayna al mar'i wa qalbihi suuratul anfaal laaya 24 mu ne waqad sarraxa allahu subhaanahu wa taala bi hada fi qawlihi wa nuqallibu afidatahum wa absaarahum kama lam yu'minuu bihi awwala marra al an'aam suuratul an'aam aaya 110 mu ne wa qaala taala falammaa zaaguu wa zaaga allahu quluubahum suuratu saffi aaya 5 mu ne wa qaala taala wama kaana allahu li yudilla qawman ba'da idh hadaahum hatta yubayyina lahum ma yattaquun suratu tawba aya 115 mu wa huwa kathirun fil qur'an laa ilaa laa wa minha bokk ci liñ ciy jàngi anna rajula gis nga nit ki ida lahu fursatu lqurbati wattaa bés bu présenté woo bés bu jàppandee ci moom occasion wu loo xam ne lu koy jegeel yàlla la jëf ju koy jegeel yàlla wattaati ak topp borom bi subhaanahu wa yoonu baax bu présenté woo ci kanamam fal xasmu na jël décision bu ferme kullal xasmi bépp ferme xar tànk tubayam fintihaasiha ci exploiter occasion boobu waaw saisir cette balle au bon waaw il faut hein mu def loolu ah waaw wal mubaadarati ilayha ak gaaw wal mubaadarati jël ferme décision gaaw ilayha ci jëf ju baax jooju jëf ko waaye nag wal ajzu fi taxiiriha bu deful lool nag hein nekk fi di lottu lottu ci ci ci ci wa mooy wal ajzi fii taxiiriha te tamit na fexe lottu ci bañ koo bañ koo yéexe de bu mu ko yéexe wa taswiifi biha ak naan bon mooy taswiif akay dal ñu bari bon c'est pas trop tard dinaa ko def dinaa ko mooy dinaa ko rek lu ñëw nga naan dinaa ko def waaw saw fa saw fa non dinaa dina baax dinaa ko def waaw mu ne bu mu def lii de bu mu ci lottu di ko bu mu fi nekk di ko yéexe de te tamit bu mu fi nekk naan dinaa ko def non dina baax dina baax sawaay ki dina baax déet mu ne bul def lool de wala siyama rawatina ida lam yathiq bi qudratihi wa tamakkuni min asbaabi tahsila tahsila mu ne rawatina nag ku mel nii moom rawatina koo xamante ne nii moom amul kóolute ci ne dina capable ngir defati lii te tamit mbir mi dina jàppandeeti ci sabab yi tax moom sabab yi yi tax mu def lu baax lépp ak buntu mbaax mi ubbeeku na nang ci gaaw engouffré wu dugg gaaw def ko bu fi nekk naan bon bon xam naa c'est pas trop mu ne déet surtout rawatina bu dee ne yow boo bàyyee tey occasion bi romb dara leeru la ci ne di nga ko mënati te tamit ah di nga am niimis ci loolu waaw mu ne fa innal azaima wal himama sari'atul intiqad qallama sabata mu ne li tax ma wax la gis nga mooy gis nga décision yi ah ak yitte yi pastéef gi nit kiy àndal ak li nga xam ne mooy himam yi waaw yitte yu kawe yi sariatul intiqaadi qalla ma thabatat gis nga ak gaaw a ràpp ak gaaw a dem ni mu nee gis nga bu saxee noonu gis nga bu xasee sax mooy nga yow décision bi ne fi ci def lu baax comme nga xëy ne nga toog nii tisbaar di waajo yoon nga ne mais xaaral eh, instant bii moom naa bàyyi li may def dara teewu ma ma dem ci jàkka ji julli ci ci jàkka ji quoi mu ne la lool bu kiiwee yow gaawal nga def ko bu fa nekk naan moo attends moo ban heure jot non il reste un de temps nga toog jékki entre temps nga taal télé bi gis leen nekk ci waaw mu ne mukk bul def loolu waaye it bu dee ne projet boo xam ne day defar nga am loo ci mën a participer fii sabilillah ngir yàlla kese walla koo mën a dimbali nit ku ñëw nga romb ci gaar gis koo xam ne ku sonn la nga mën koo dimbali nga xam ne kii soxla te nga man ko yooyu mu ne la gaawal gaawal occasion boobu mu la rëcc de waaw wa fii daalika fal yatanaafasil mutanaafisun ci lii ñiy concurrencer ñiy njëkkalante nañu njëkkalante ci lii kon nag mu ne gaawal nga saisir occasion boobu waaw saisiral cette balle au bond gaawal nga def ko waaw ndax kat ndax kat gis nga boo ko deful gis nga boo fi newee naan bon ba déet on verra déet mu ne déedéet ndax gis nga décision bi ngay bi nga am noonu bi nga gisee waa ji ci gaar bi te nga wa moom mu nga war a dem nga ñëw ba koy waaj a bul bul reculer jamais. parce que gis nga boo fi nee di di hésiter tuuti mu ne sariatul intiqam mooy deux mu ràpp mu dem décision bi jeex waaw waaw ndax ba mu ñëwee sa xel bu njëkk danga ko war a executé booy xaar tuuti iblisan ma ne sawaay gis nga nag gaa yi ñiy ñiy yalwaan yépp mënoo leen a jox bés boo fi naree ku la tàllal loxo nga jox ko da ngay mujj mel walaakaana ni ñoom waaw na gis nga décision bu baax boobu nga jëkkoon a am ci début bi exécute exécuté woo ko di xaar di hésiter di kii ba nag yeneen i xalaat dikkal la waaw waaw waaw mu ne wallaahu subhaanahu te buur yàlla tudd naa sellaayam tudd naa soreem gu mu sori lépp li nga xam ne ñu xamul moom lañ koy jéem a taqal tamu sori ko yuaqibu day mbugal man fataxa lahu baaban min alxeyri falam si képp koo xam ne buur yàlla di dina mbugal képp koo xam ne daf laa ubbil buntub yiiw buntub def lu baax buntub jegeñ ko sisiiroo yiw googu bunt boobu mu la ubbil waaw nan la koy defe bi an yaxuula bayna qalbihi wa iraadatihi bu na buur yàlla ubbilee bunti yiw c'est pour nga dugg ci gis nga boo ci bañee dugg da lay mbugal nan la lay mbugale day ñëw ray la wala mu kii la wala say mbir yàqu déedéet xam nga muy def bi an yaxuula baynahu wa bayna qalbi day dox digganteem ak xolam waaw mooy xal qalbihi wa iradati mooy gis nga xolom xam nga xol bi mooy di fa la décision way jóge day dox digganteem ak namm namm mooy def lu baax loolu mooy dootu ko man waaw falaa yumkinuhu ba'd min iradati uqubatan la falaa yumkinuhu du ko du ko jàppandalati ginnaaw ba mu amee bëgg-bëggu def ko mais nekk fi naan bon di xalaat ki kii ba ba far defu ko mu ne léegi nag gis nga bëgg a def loolu ah la buur yàlla di doxante di dox diggantee ma xolam waaw mooy da cay jóge di conforté wu nag ci le fait que joxul waa ji moo doo gis gars yi loolu du dal nit ñi di conforté seen bopp ci la fait que dimbaliwuñ nit an ah, ah waaye man naroon naa après day xalaat yi ñëw non tem sax mu koy wax si sa waaye naroon na maa am alhamdulilah ba ma ko joxul kii ba ma ko joxoon ba léegi maa ngi nii di rëccu bon am nañ kattan am nañ doole pourquoi ils ne vont pas travailler lu leen teree liggéey mag ñu toll ni ñoom boroom kattan nii ëpp ma ko kattan nga gis ndekete moom xamul ne buur yàlla moo dox diggante xolam ak nammati def lu baax lam njëkkoon a namm lam naroon a def mais comme que saisirul occasion boobu gaawul def ko ah dugg ci bunt yi ko mu ne fay xalaat ak kii ba bakkanam ak iblis ak noonu yàlla yooyu daal di koy jaxasal bopp bi suñu boroom day dox digganteem ak loolu li xolam ak bëggati def lool sax mu ne fa man lam yastajib lillahi wa rasulihi da daa képp koo xamante ne lam yastajib wuyuwul lillaahi buur yàlla wuyulul buur yàlla wa rasulihi ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallama ida daahu bu ko woowee xaala baynahu wa bayna qalbihi wa iraadatihi day buur yàlla day day day dox diggante xolam ak namm na man falaa yumakkinuhul istijaaba waaw mooy dootu ko dootu ko jàppale ci mu mën a mu man di wuyu de jamais dootu ko jàppale la ci jamais muy man di wuyu li ko borom bi woo ci lu baax dootu ko def non non yi dootu ko def waaw parce que buur yàlla moo ko mbugale lool waaw day dox digganteem ak xolam léegi nag bés bu ko buur yàlla woo woowatee woo bi nag du ay day taxaw dangay ngay jékki déggu baat bu lay woo de non mooy buur yàlla bu la bu la soppee ni buntu xéewal yi dala koy bu buñ nee xéewal nag bu nit foog ne buñ nee xéewal rek mu jàpp ne ay dollar ak ki dalasee ki franc ak ki CFA non bunt jëf yiw mooy yow def lu baax dalay yomb lool nit koo xam ne day toog ne xelam dem ci jàng benn xisbu alxuraan wala benn juzu mooy buur yàlla woona la mooy hey sama jaam woonaa la ci nga jàng sama kaddu waaw sama alxuraan loo xam ne kaddu boroom bi subhaanahu wa taala woonaa la nga jàng lool boo fi nee nag naan bon xaaral ma xaar waaw xaaral ma xool ma dugg ci réseaux sociaux yi waaye xool gis gaay bi ci nga nekk fa comme ko ubbi loolu la lool nga demoon way kii defoo ko. mu tëj buntu bopp yow loolu nag ak mu lay jafeeti après waaw ak mu lay jafeeti après mu mel ni daa boo ko bëggee def rek day am luy dox sa digganteeg lu baax loolu waaw ndekete yoo buur yàlla moo lay mbugal ndax bunt ba mu la ubbiloon buntu yiw duggoo ci waaw sama jaam nit a ngi ku sonn la mën nga koo dimbali ubbil naa la buntu def lu yiw nga ne fi di xalaat comme waa ji sànk aka bon saay c'est que yi bon yii yoo nekk ci yooyu ba mu tëj buntu ba nag nga am sérieux problème ngir defati loolu waaw mel ni yow dañ laa dëddaleeg lu baax noonu ngay mujje waaw noonu ngay mujje ndax lan buur yàlla moo lay mbugale le fait wuyu woo ba mu la woo ba mu la woowee te noonu la lay woowee du taxaw naan la sama jaam ñëwal comme ni ñu wax léegi déedéet da wun a da lay wan di la ubbil bunt yiw waaw boo jëful nag moo tax loolu ku ne mën na koo seet waaw <laughs> mu ne loolu nag dootoo ko man dootu ko jàppandal muy muy muy muy muy wuyu mooy di def di répondre buntu yooyu ubbeeku ci kanamam te bu ci tëju du ubbeeku wat mu ne qaala taala suñu boroom mu kawe subhaanahu wa taala nee na yaa ayyuha alladina aamanu wa lirrasul ida daakum lima yuxyikum wa'lamu anna allaha yaxuulu bayna almar'i wa qalbihi mu ne yaa ayyuhal ladina amanu e yéen yàlla istajibu wuyu leen lillaahi ñeel buur yàlla wali rasuuli ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam ida daakum saa leen woowee ndax ñoom duñu leen woo lulul limaa yuhyikum ci loo xam ne moo leen di dundal waalamu te ngeen xam ne anna allah buur yàlla ya yaxuulu mooy dox diggante baynal mar'i diggante nit xi wa qalbihi ak xolam waaw loolu mooy li wax léegi rek aaya bi loolu mooy istajibu lillahi wa lirrasul wuyu leen buur yàlla bu ngeen déggatee jëf ju baax di suñu boroom di digle te nga man koo def ngal la waay defal bu fi nekk naan tas taswif bu mu la bu ci duggu Ah, on verra plus tard on va bon reportera euh, bon on reporter beneen yoon xam naa dina baax du baax jëlee waaw moo tax bunti yiw bu ubbee yow bul taxaw rek naan bon on déedéet waaw koo mën a jàppale ci dara jàppaleel buntu yiw ko boo gisee loo xam ne sa wax jàpp nga ne boo ci waxee mu defar bul naan moo xaaral moo nañ bàyyi ba beneen yoon déedéet ndax buur yàllaa lay woo noonu naan la wuyul istajibu wuyu leen lillaahi ñeel buur yàlla wa rasul ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam ida daakum bu ñu leen woowee lima yuhyikum ndax ñoom duñu leen woo lulul ci li nga xamante ne nii mooy lu leen di dundal gis nga nag bés bu ñu leen woowee ñëw ngeen nag hein ñu ubbi la bunt yi u ñëwoo duggal ci buntu xayraat yi hein abwaabul xayraat yi dugg leen ngeen bañ waa la moo xam leen nag anna allah buur yàlla yaxuwul mooy dox baynal mar'i diggante nit ki wa qalbi ak bu bëggee defaat loolu waaw lu baax loolu la ne fii rëccu lool suuratul anfaal aaya 24 mu ne waqad sarraxa allahu subhaanahu bi hada fi qawle mu te buur yàlla wax na lu leer ah waxam ji mu wax ci beneen aaya bu nekk suuratul an'aam wa nuqallibu afidatahum wa absaarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra nee na wa nuqallibu ñuy jàllar bi ñun borom bi wa taala afidatahum seen xol wa absaarahum ak seen bët yi kamaa yu'minu ba ñu nga xam ne dañuy mel ni masuñoo kamaa lam yu'minu bii mel ni masuñoo gëm lii nga leen di woowe awwala marratin te bu njëkk euh, bu njëkk ba mooy gis nga gaa yi nga xam ne yeneen ci ma leen saab bari na ñoom daloon kuffaaru Quraysh yu mag yu bari ñi alku li leen alak mooy taswif ñoom bi leen yonent la lay sarsam di njëkk woo xam nañ ne dëgg la alaysa hum alladhina kaanu yusammunahu bil amin est-ce que du ñoom ñoo newoon laata mu leen di woo ci lim leen woo moom doon ko woowe al ki nga xam ne mooy ki jub mooy ki nga xam ne mooy ku wóor digne de confiance du ñoom la woon ñoom la woon léegi as-saadiqul masduuq ki nga xam ne mooy ku dëggu ki te ñu koy dëggal du ñoom ñoo ko tudde woon ne moo leen gën a jub moo leen gën dëggu moo leen loolu lépp même woo leen ah di leen jële min tarki ibadatil awthan ila ibadatillahi wahdahu gaa yi nga gis ñenn ñi ah ñenn ñi dañ doon wax naan bon ah, bon ñun mënuñu la bon j'ai des doutes ba génn àddina ci ci ci noonu xam nga arab yi bari na arab yi ñoo xam ne doonuñu dañ doon doonuñu dugg ci lislaam ña wax da'u muhammadan wa qawma sallallahu alayhi wa sallam leer na la am na ñoo xam ne faatu nañu ci kéefër bàyyi leen Seydina Muhammad gi nitam buntu leer leer ci feeñ na ñu ne moo comme que daal ay ñoñam ñoo ko gën a xam waaye ñooñu sax gën nañoo sore mais ñii ñi mu gin a dal mooy wax Quraysh waaw waaw xam nga da gis exemple lii nii exemple Abu Talib da ci da ci da ci da ci patan muy bàyyi Seydina Ali ibn Abi moom li nga xam ne waa Quraysh tout entière moo leen gën a xam yonent bi sallallahu alayhi moo ko yar moom la ko baayam Abdul Muttalib bàyyee woon mu gis ci moom lu keneen gisul même waa Quraysh li nga xam ne li ñu gis bari na mais xaaju la tolloo moom li mu gis même ñoom xam nañ ne dëgg la te moom xam na ne yonent bi sallallahu alayhi li muy wax dëgg la waaye keroog ba mu koy woo yàgg na koo woo waaye ba bàyyi tëx bi di bañ rek ba keroog gis nga ni mu génn àddina xadiis bi ne sax imaam Buxaari bu Seydina Sa'id ibn al-Musayyib mu jële ko ci baayam hein keroog Abu Taalib lan la yonent ma saa saa def na ko waxal kalimatan waxal benn baat rek boo xam ne moom laa lay ñaanal intervention ëllëg ca sa kanamu borom sama kanamu borom waaw buntu baa ngoog yàgg naa ubbeeku waaye moom li taxoon mu doon xaar ay kii parce daa amoon ay obstacle muy waa Quraysh ñi nan laay def ñoom tey bu man man kilifa gu toll ni Abu Talib waay waay bu ma duggee ci diina ju bees jii wan laay am ëllëg waaye bu bunt ba tëjoo dafa mujj ne Abu Lahab Abu Jahl na ci wet ak abdallah ibn abi umayya waaw naan ko ndax danga fiy bàyyi sa diinay bii nii nay abdul muttalib ji sa bàyyi ay waaye sayyidu quraysh nga bàyyi ko fi di topp diine ñii diine yu bees ba mujjee wax mooy ala millati abdul muttalib mooy faatuwul ci lislaam bunt ba tëju hmm? kon ah ak li mu def lépp waaw ak li mu defal yonent salaam yi moo tax mu ne ko woon duma deñ di la ñaanal yàlla fekk terewuma loolu waaw ba ko suñu boroom di ko tere moom alayhi salaatu wassalaam waaw bari ñoo xam ne dañuy rëccu occasion yu présenté woon defuñu defuñu ko ñuy rëccu ba mbir ma ba ba mbir ma wees ndax buur yàlla moom mooy jàllar bi xol bi yaa muqallibal qulub yow mi nga xam ne yaay jàllar bi xol yi yal na nga jàllar suñu xol teg ko ci mooy ñu lay topp ci di la jaamu di ut sa ngërëm azza wa kon buur yàlla wa nuqallibu nee na man maay jàllar bi af'idatuhum seen xol yi gis nga ma leen wanee leer ku ma fi wan leer wan la lislaam xujja yow it boo fi toogee jàpp di def lenn loo xam ne dafa wuteek njàngaleen yonent bi aleyhi salaatu salaam ñu indil la lu leer nàññ muy sunna nga bañ koo topp parce que lan bon inna wajanna aba ana ala milla wala ala umma waaw ala umma ah parce suñu bàyyi lañ fekkoon ñuy def lii ñu nit ñuy def ni ñoom yawit na la leer ne mooy bunt yi ubbeeku na ci sa kanam boo ko saisirul boo mayul dootul présenté waat lu néew la mu ñëwaat man naa ñëwaat nag ndax buur yàlla laa kulli shay'in qadir waaye yu ëpp du ñëwaat waaw wa ñu jàllar bi afidatahum seen xol yi wa absaarahum ak seen bët yi yi nga xam ne seen xol yi ñu gise woon dëgg xam ne lii mooy dëgg gu tukkee ci yonent bi alayhi salaam lii mooy li nga xamante ne mooy sunnaam lii de mooy mooy wooteem gi mu doon woote seen xol yi jàpp ko xam ne lii la wa absaarum seen bët yi gis ko suñu boroom nee na bu ñu nanguwul dëgg ga dama leen damay jàllar bi seen xol boo bala gisoon dëgg ak seen jàppoon dëgg ak seen bët yi gisoon dëgg kamaalam yu'minu bihi awwala marra mel ni suñu woon koo gëm te masuñu woon ko gis masuñu woon a gëm biram loolu moo tax murtad bi am bi waaw walla ndax ku mel noonu danger bi koy gën a gete mooy mu génn ci diine ji parce que day commencé di woyofal lépp mujj jàpp ne bon lii sax religion amatu fi quoi yii yépp gaa yi ko tegal seen bopp waaw ndax lan suñu boroom moo jàllar bi seen xol yi ak seen bët yi kamaalam yu'minu mel ni ma suñu woon nekk jullit bi ci l'islam bii ñuy weddi tey awwala mara lu jiitu woon tey waaw ca fois bu njëkk ba mu ne wa qaala taala te suñu boroom subhaanahu wa taala nee na fa lamma zaagu azaaga allahu quluubahum mu ne gaayaal ngo beneen exemple gis nga gaay bañ jéngee buur yàllaa jéngal seen xol yi mooy wa iz qaala muusa yaa bani li qawmihi yaa qawmi inni rasulullah ilaykum waaw non yaa qawmi lima tu'dhunani ah waaye yéen saa yi ñooñ lan moo tax ngeen may lor waqad ta'lamuna te dëgg-dëgg xam ngeen anni man sayyidina Muusa alayhi salaatu wassalaam rasulullahi ilaykum ndaw yàlla laa ci yéen waaw mooy gis nga buntu buntu leer baa ngoogu waaw buntu leer baa ngoogu mu ngi noonu buntu leer baa ngoogu <laughs> bi mu nekk boo gis nga occasion jëf buntu yiw bu ubbeekoo nga bañ cee dugg buur yàlla bu ko tëyee doo ci duggaat da lay dëddaleek moom gaayee Seydina Muusa wax leen mooy dañoo xam waqat ta'lamu moo tax ñoom yahuud yi dañoo xam ba pare weddi te loolu mooy loolu mooy al juhuud kufrul juhuud vraiment mooy njomboxtalu weddi yàlla mooy damay xam ne lii may weddi nii la demee mais nag duma ko nangu ñoom noonu lañ defoon moo tax ba ñu jengee wólli fi yiw buur yàlla jengal seen xol yi waaw mu ne wa qaala suratu safi aaya 5 wa mu ne wa te nee wa maa kaana allahu li yudilla qawman ba'da id hadaahum xatta yubayyina lahum maa yattaquun mu ne suratu tawba aaya 115 mu ne wa maa kaana allahu te buur yàlla newu fi te masula nekk te du deñ masula nekk masula deñ di bañ a nekk masula nekk moom borom bi subhaanahu wa ta'aala li yudilla di sànq qawman ay nit ba'da is hadaahum ginnaaw ba mu leen gindee xattaa ba kera yu bayyina la leen di leerale lahum ñel leen maa yattaquun la nga xamante ne nii moom lañuy moytu moom lañuy ragal moom lañuy moytu waaw mooy buur yàlla wan la mbir yi wan la ah inna hadaynaahu sabila ah imma shaakiran wa imma kafura buur yàlla wan la yoon wi waaw mooy boo ko toppul loo topp ak ndëngate la loo xam danga koo war a moytu mais nga fon nga foowe mbir yi buur yàlla nee man duma seetaan aw nit ñu sànku ginnaaw hein ba ñu ba ba mu leen gindee lu dul mu leeral leen lañuy lañuy lañu war moytu waaw waaw mu ne lii nag wa huwa kathirun fi al quran lu bari la ci al quran moo tax fii point bu am am am am solo la waaw boo seetloo même ci wàllu àddina yëfi àddina yi kese bari na nit ku tardé li la tardeel mooy ay buntoy opportunité yu bari yu ubbeeku sa kanam waaw ah, nga naan non grawul quoi bon ah. j'ai le temps grawul bu dul tey di ëllëg rek mais les occasion yi ça se présente tout le temps ba nag mbir yi tëju benn yoon dootoo ci am dara waaw dootoo ci am dara loolu même yi fi àddina day dal nit day dal nit waaw ndax taswif kon loolu nañ ci bàyyi xel lii mu wax lu am am solo la lii nag nga ne ma ban relation la am ak kiiw sëy naa Euh, Kaab bi dañ naan la relation bi mooy Seydina Kaab nee na radiyallahu anhu bi gaa yi bi nga xam ne ci la yonent ma lay saa saam gi waajal ni ñi nañ waajal falaa nekk naan mais te waajal ba ni muy mu génn di dem tabu saa bu ma xëyee ne mais te maa gaaw waaye defar sama gëléem yi te dem waajal leen dem nee na noonu laa nekke mu àgg tabu may wax loolu bi wax loolu naan te def tay suba tay suba saabu ma demee bay def ba ko saa bu ma demee bay def ba ko ba nag ni nga xam ne ci laay dégg ñu ne ma yonent ma lay saa saa ma ngi retourné mu ne ma même boobu sax au lieu ma dem ma ne fanaan naan tay suba tay suba ba mu leer ma ne nee nañ ma nag suba nag lay agsi ci dëkk bi nag waaw ay àddina bi yépp tourné sama bopp bi kay loolu mooy lii mooy gis nga bunt ba ubbeeku woon na nan la bunt bi ubbeeku woon nee na masumaa gina nekk en forme gina am doole gina am am naa ñaari gawar ñaari géléem yu ma yor yoo xam ne yu ma mën a ba fekke ci xare bi yoo xam ne masuma loolu masu mooy occasion mel noonu masuma ko am masuma am cawarte bu mel noonu masuma am santé bu mel noonu ngir fekke ci xare fekke xare mooy buur yàlla ubbil ko bunt yooyu yëpp yonent ma lay saar saa mu woote mu naan tey suba tey suba tey suba tey suba ba ñu kalaate bunt yo nag waaw bunt yo tëju nag c'est fini waaw c'est fini ñu lem dossier ya nag c'est fini amatul rendre copie waaw loolu mooy relation bi moo tax gis nga ni mu ko rëccoo ak li ko ci dal lépp waaw mun a aka neexoon waaye ma ma waajaloon booba même ba ma déggee ne mu ngi mu ngi retourné ak ak a neexoon ma defoon ko mais mujju ko def loolu mooy bunt ba ba mu ubbeekoo boo gaawul buur yàlla day wëlbati sa xol boo gaawul saisir ko def ko du koy wëlbati